bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala dañ ko defal ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi jël seen jotaay bii di riyaadu saalihiin tabarakallahu tey nag ngeen dégg ko yéen ñëpp ci subaak léegi Cheikh Alxaaji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wa radi anhu wàccoon bu liggéey ci bis naka tey 14 septembre 97 ñu ñëw ba 14 septembre 2009 di fukki at ak ñaar bi mu làqoog léegi tabarakallahu doonoon góor gu baaxoon ci pénc mi doonoon boroom xam-xam bu yéeme na tabarakallah Seex Alxaaji Abdul Aziz radiyallahu anhu mboolem ñi nga xam ne xëy na ci kanam tuuti ci yasalunaka danañ ci indi seeni seede ku ci ne ci réew mi am na loo xamoon ci moom baaxoon lool euh, ni ma ko waxee ci tafsir bi dimension yi nga xam ne moom na ci sëriñ yépp nekkoon ci moom mu bàyyi fiit ñoo xam ne ñi ñuñ yar lañ ndax képp koo xam ne kii jóge nga fi dañuy xool ñi nga fi bàyyi ak li nga fi bàyyi sa turaas ala kulli xaal ci kanam tuuti incha allah bu nu jeexalee dars bi danañu jokkoo ak yéen ci ñi ko xamoon nag seede yi nga xam ne moom lañ ci indi incha allah bunt bi ñu tolloon mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett lenn ci ay saar ci alxuraanul karim dañoo doon saar yoo xam ne dañoo am ay jagle yoo xam ne saar yu bare bare dañ koo am waaye ñu bàyyi xel itam sunu mbokk ma imaam euh, mbay ka moo daan wax ne alxuraan day boolab lem la foo tibb mu neex euh, bokk na ci yooyu démb waxoon nañu alfaatiha ak ni yonent bi waxante ak abu said rafa ibnul mualla Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo ne yonent ba sallallahu alayhi wasallam wax na ci njàngum xul wallahu ahad yonent bi am na lum jàngale ci njàngum xul wallahu ahad dafa wax ne wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'jilu thuluth al-Qur'an mu ne maa ngi waat ci ko yor sama ruux ne alquran mi ngi tolloog ceeru xul euh, wallahu ahad mi ngi tolloog ceeru alquran mu ne xul wallaahu ahad mi ngi tolloog ceeru alquran moo tax boo ci jàngee trois wàcce ngëb kaamil waaw boo ci jàngee trois wàcce ngëb kaamil boo ci jàngee six wàcc nga ñaari kaamil boo ci jàngee douze wàcc nga ñeenti kaamil innaha la taadilu thuluth alquran qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad waaw beneen riwaaya sallallahu alayhi wa sallam wax saxaaba ya a yajisu ahadukum an yaqraa bi thuluthil quran fii layla ndax kenn ci yéen tële tële naa jàng alquran ceer bi ci guddi bu alxuraan de ñetti cër mu jàng benn bi saa bi ne ko ayuna yutiqu dhalika ya rasulullah loolu ku ko man loolu bari na di fa qaala qul huwa allahu ahad allahu samad ba mu jeex thuluthul qur'an muy la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad nee na ku ko wax bu alxuraan doon ñetti cër jàng nga benn ba mu des ñaar kon ixlaas ngoog moo tax ñu koy jàng di ko def ak jaamu yàlla di ko yónnee néew yi di ko yónnee waajur yi waaw di ko yónnee néew yi di ko yónnee waajur yi xul huwallahu ahad boo waa defee ñett wàcc nga kaamil boo defee juróom benn wàcc nga ñaari kaamil boo defee douze ah boo defee douze wàcc nga ñaari kaamil wala bokk ñeenti kaamil nee nañu jenn waay dinañ jële ci abu said al xudri mu ne jenn waay danañ jàng qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad di ko baamtu rek mel ni koy wërd di ko wërd rek di ko baamtu rek ba ñu xëyee daal ñëw ci yonente ba alayhi salaatu salaam daal koy wax waa ji nag yataxaaluha maanaam dafa xeeb na li muy def pour moom daal li muy def amul solo waaye daal bañ ko waxee yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'jilu thuluth alquran maa ngi leen di waatal ci ko sama ruux ne benn xul wala waxat mi ngi tollook un tiers quran maanaam alquran boo ko xaajoon ñetti xaaj benn ba ba tey ci suratul ixlaas abu hurayrata radiyallahu anhu nee na yonent ba nee na qul huwa allahu ahad innaha ta'dilu thuluth alquran mi ngi tolloog ceeru alquran ñu jële ci anas jenn waay daan ne ya rasulallah inni uhibbu haasi suura yow mi yàlla yónni man di xul wala ahad daf maa neex lool dama ko bëgg lool di wax yonent bi ne ko inna xubbaha adxalaka aljanna bëgg gi ko bëgg dugal na la aljanna waaw inna xubbaha adxalaka aljanna bëgg gi ko bëgg dugal na la aljanna est que waaw kon nag ndekete bëgg suratul ixlaas day tax dugg aljanna bari loo koy jàng day tax a dugg aljanna ñu jël ci uqbat ibnu amir radiyallahu anhu mu ne yonent ba nee na alam tara ayatin unzilat hazihi layla lam yura mithluha xat mu ne xanaa yëgu leen ne guddi gi dañoo wàcc ci man aay yoo xam ne musuma leen a gis ñu ne ko ah yan aaya mu ne qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñaari saar yooyu Haaj Ibrahima Sakho nee na ñoo ko tee pikiru yaramam ab pikir mosu caa jam Haaj Ibrahima Sakho yaramam woowee ab pikir mosu caa jam du naan aspirine <laughs> du naan clofidrine du naan daasina waaw musta tëdd ci lalu hôpital ci liñ ci liñ xam ci moom mbokk euh, doomam yi tabarkàlla usra ba yépp xam ko ci moom mu lu tax xanaa gëm-gum gëmun lii ñu wax nii qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin naas cay boo ñëwee sax ne ko ñaanal ma tàllal say loxo mu jàngal la falaq naas waaw fal naas wala fatiha ak falaq ak naas waaye def na ma noos dama ne ko noosant mu ne ma fafana ma ne ko fatiha falaq naas fa fa na fatiha falaq naas mu ne ma fa fafana laa sant kon ñaari saar yaa ngoog moo tax ku julli suba ba noppi bala nga faa jóg jàng ci ñett ku julli timis ba noppi bala nga faa jóg jàng ci ñett yaayi Maodo boo jullee tey suba ba noppi jàng ci ñett qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas boo jullee timis ba noppi jàng ci ñett soo jullee gee jàng ci bu ne benn boo jullee tisbaar jàng ci bu ne benn tàkkusaan bu ne benn waaye timis suba bu ne nañ bu ñett waaw tabarakallah <laughs> yéen tam yéen ñëpp yéen ñiy déglu ku ci julleeti suba ba noppi rek mu jàng ci ñett bul ko ëppal nag bul ko yéesal bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam ko lahu kufuwan ahad boo jeexalee def xul a'uuzu bi rabbil falaq bu jeex nga def xul a'uuzu bi rabbin mbaa nga tàmbalee ko ci waaw nun nun la xul wallaahu ahad bi rabbil falaq bi rabbin naas foo ko yonent bi nag nee na foo tàmbalee baax na mu ne foo tàmbalee baax na soo julee suba ñett tisbaar ñett ngeen baal ma soo julee suba ñett timis ñett tisbaar takkusaan ak gee bu ci nekk benn yoon rek abu said al xudri radiyallahu anhu nee na yonent ba kaana yata'awwasu min al janni wa ayni al insi hatta nazalat al mu'awwazatani fa lamma nazalata aghasa bihima wa taraka ma siwahuma at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan yonent bi daan muslu jinne yi di muslu bët bu aay di muslu lammiñ di muslu cat waaye kero ba xulante bi falax wàcc ak bi rabbi naasi ca la ko jàpp bàyyi yépp walay buy bëgg a tëdd jàng xula xul wallahu ahad jàng bi rabbil falaq jàng bi na nas ay loxoom tafli ca loxo ya raa ci yarama ba daj daal di koy defaat raa ci a ba mu daj daal di koy defaat raa ci yarama ba mu daj ndax yonent bi bokk gémmiñ doon dugg kenn waxatu ko <laughs> sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañ koy xool nan ko ya ak rëyi bët nopp ya daa rëy ci kimba daa suq dënd ba da lu dañ wax ko huwa li irniinu irniinul baraaya ñu naan ko wa adlajun muballaju lu ne wax nañ ko waaye tabarkàlla euh, alayhi salaatu wasalaam waxuma nañ dañ koy gémmiñu aha kay waaye yi ñu ko doon wax waa adduna si yëpp di ko wax ñu baax ñoom lañ ci jublu woon mooy jàngale ko waaye ñu ci des ñoom wa in yakaadu lazina kafaru lees la xoonaka bi absaarihim sallallahu alayhi mu ngoog kon jinne yeeg bët bu aayak làmmiñ bu aayak catak yëpp bi rabbil falax ak bi rabbin naasi accident yeeg oto yeeg ñoom seen yooyu da ngay tukki bi rabbil falax bi rabbin naasi rek tabarkalla waaw laaj ko xaaj Ibrahima Sakho ñu jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi min alqur'ani suura talaasuuna aaya shafaat li rajulin hatta xufira la wa hiya tabaraka alladi bi yadihi almulk cey abu hurairata nee na yonente ba nee na alxuraan am na wenn saar woo xam ne trent aaya la soxna Ayda Mbay Al Imran alxuraan am na wenn saar woo xam ne trent aaya la yawmal dana taxaw di ñaanal kenn intervention nekk avocat am ba yàlla baal ko day ñaanal nit ba yàlla baal ko ñu ne ko waaw wan saar la mu ne tabaarakallazi biyadihil mulk nee na bu sañoon xeetam ñëpp mokkal ko ndax ku mokkal tabaarakallazi biyadihil mulk wa ala kulli seen qadir ba mu jeex bala say mbokk robee ci biir xabru malaaka yi duñu la malaaka mbugal yi duñu la mbugal doo fa gis loo ragal doo fa tiit muy leer nañ ba dekki jot nga ànd ak nit ñi ilal jannati tabaraka allazi biyadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqa almawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizu wa huwa mu jeex yeneen saarango mbokk yi ah mokkal leen ko waaw xam naa nogoy nag lay am problème bu tol ni ñay <laughs> wala ay dëkkandoom waaw ñoom Oustaz Seer Ndaw am nañ problème bu toll ni ñay ndax fi ne di daal di jóg ne léegi foog mokkal leen xam naa xëy na mokkal na xul walaaw ahad bi rabbil falaq ak bi rabbin naasi waaye na koy sóoratu mulki foofu la coow la nekk ay wajile waaw ba nga xam ne moom ne kon <laughs> seetit waaye daal mokkal leen sóoratul mulki mbokk yi waaw mu ngoog loolu de am na solo lool yonent bi moo ko wax nee na min alqurani suura salaasuuna aaya shafaat li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka allazi bi yadihi mulk rawahu tirmizi wa abu daud wa qala tirmizi hadithun hasan ñu jële ci abu mas'udin radiyallahu anhu ba tey ci saar yooyu nga xam ne ñooy lenn ci ci al imam Nawawi junj abu abu al badri mu ne yonent bi nee na man qaraa bil aayatayni min aaxiri suurati baqara fii laylatin kafataa muttafaqun alayhi mu ne ku jàng ñaari laaya yi mujj ci baqara ci génn guddi nga ne ha mu ne daañu la aar ba nga xëy waaw wallaahu la si laa ilaaha illaa huwa aalimul xaybi wa saadu rahmaani rahiim wala uh, anzalna haadal ala jabalin ngeen baal ma amana rasul laa bëgg a wax <laughs> amana rasul maa unsila ilayhi min rabbi wal mu'minun ba ba ba saar jeex nee na képp ku dugg ci guddi jàngaleel ñoom ñaari laay yooyu kafataahu daañu la aar ba bët set la aar ba seetaan lu la jégg ci guddi gi ak yu bare bare bare yuy xew ci guddi ndax wax naa leen nit nelaw ab tukki bu bu dangereux moo tax ngay léeg-léeg gis ku nelaw diggante ay cauchemar di géwnt ay affaire dafa am lu ñu ko waxee professeur ala kulli xaal kafataahu euh, kafataahu danañ ko aar ba set waaye it kafataahu nee na doy na xiyaamu layli wa xiila kafataahu min xiyaami layli maanaam am nga tuyaabay xiyaamu layli ku naafi la guddi gi yëpp kon ñaar yëpp la xiila kafataahul makruha tilka layla wa xiila kafataahu min xiyaami layli ñaar yëpp am na yonentu ba sallallahu alayhi wasallam mu ne ci hadis bu ñu jëlee ci abu hurayrata radiyallahu anhu laa taj'alu buyutakum maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti allati tuqra'u fi suratul baqara rawahu muslim mu ne bu leen jàppe seen kër yi ay xabru bu leen jàppe seen kër yi ay xabru hmm. bu leen jàppe seen kër yi ay xabru laa taj'alu ha kal maqabir waaw boroom xam-xam nag mu ne kal maqaabir la tajus salaatu fiha gaa yi ne kal maqaabir ndax ahlul maqaabir la yaqra'una alquran waaw kon bu leen jàppe seen kër yi lool loolu tam andi na ci euh, sas Yusuf Ka ci fiqhul ixtilaaf ixtilaaful ulama dafa am boroom xam yoo xam dañu ne wa zahirul hadis yaqtadi nahyi an dafni fil buyuti mutlaqan kama xaal xaafis faraji al fath nee na bu ñu ne laa taj'alu buyutakum maqabir li muy tekki mooy kon tere nañu rob ay ci kër waaye nee na it euh, xabru ya julli fa jaaduwut loolu ci benn version la benn bi mooy waa xabru ñoom du ñaangal alxuraan bu seen kër mel ni seen kër ya waaye daal alquran ci kër inna shaytaana shaytaane yanfiru day daw min al bayt allazi tuqra'u fihi suratul baqara kër gu ñuy jànge baqara seytaane du fa dëkk kër gu ñuy jànge suratul baqara seytaane du fa dëkk moo tax booy sanc moom nga fay jàng waaw wàcce kaamil ba du ko fa jar jàng fa suratul baqara rek tabarkalla booy sanc booy sanc maanaam boo amee kër gu bees gooy gooy dëkk bu fekkee dëkk nga it ba tey jii nga door ko yëg daal koy jàng tey daal koy jàng tey rek seytaan daal bu fa nekkee di di jaxase jeeg ja ndax léeg-léeg nga dégg jeeg bu xeex ak morom ja léeg-léeg sax mu lor ko ku ne xam na ne ak ku ja jëru ko waaye seytaane fay jaar léeg-léeg nga séen koo xam ne ki daa xaañ jëkkër ja <laughs> xaañ jëkkër ja ndeysaan yooyu yi xew ci kër yi xam nga gis ne ne ko bëgg naa la mu ne maa la raw nga dem ba mu xaañ la waaye dug tayeef seytaane moo dëkk ca kër ga ndax kër ga dañ fa dul jàng alxuraan kër goo xam ne kenn du fa jàng alxuraan nunu si baree bari bay bëgg a dee waaw nunu si bari bay bëgg a dee ci biir kër gi foo xool seen nunu si sikóor yeeg jaxa yeeg golo yeeg xojog yeeg lépp ci kër ci kër yi kër goo xam ne foo xool seen euh, dessin boo xam ne bi euh, bàyyi ma la waaw kër goo xam ne gi foo xool seen ci biir armoire yi ñoom seen yooyu ay ay yëf yoo xam ne ay golo ki sikóor ay yat léeg-léeg nga dem ci kër fekk kiwal gu ñett teg fa wala ay béjjën béjjëni nag yuñ fa teg pour di ko ah, doore kër yu bari yëpp yooyu seetaane fu la dëkk moo tax muy jax ci kër yi léeg-léeg xaalis boo am mu ne fes da ngay def doo xam ku ko jël ndeka seetaane ne ci kër gi di sàcc xaalis bi pour ñu jiñante ko ndax kër ga tas laay laay waaw laa taj'alu buyutakum maqabir dee leen léemu seen kër yi laaj ko Cheikh Alhamdu Diouf waaw ak xaaju Maajara ñaan ñoom kër goo xam ne kenn du fa jàng suratul baqara ma ne seytaane fa lay dëkk madame seytaane fa lay dëkk ak doomam yi fa la ñuy dëkk ñoom ñëpp fa la ñuy dëkk ci kër ga léegi nag mu ñu fa dëkkee di jaxase wujj ak morom ja di jaxase jëkkër ak jabar léeg-léeg nga denc cinquante mille seytaane ñëw jël trente ya waj bàyyi fa vingt wala mu jël vingt yi bàyyi fa trente léegi nag koo koy jiiñ koo koy jiiñ léegi-léeg mu fekk fa armoire ba mu dajj ko sàcc léegi yow léegi-léeg sa xel ne <laughs> lii de ku dem bàcca pu dem du bàcc seytaane ndax kër gi dañ fa dul jàng alxuraan tabarkalla ala kulli haal mu ngi noonu bu leen bu leen di fàttee léemu seen kër yi di fa jàng suratul baqara nogay bu jàngoon suratul baqara ca këram nga xaram yi duñ ko yeewi dégg naa yeewi nañ juróom benn xaram xaw ma juróom ñaar ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm Ubay ibn Kaab <laughs> nee na yonent ba nee na yaa abal munzir atadri ayu ayatin min kitaabillahi maaka azam abal munzir mu ne ko labbayk mu ne ko li nga mokkal ci alxuraan maa ngi lay laaj jan laaya moo ci gën a rëy loolu la yonent ba laaj benn saaba ci saaba ya ñun nag duñ toog sunu jenn waay ba jékki-jékki laaj ko fu alliwaam toll loolu tam ci diggante sëriñ seeg taalibe yi très dangereux toog nii di waxtaan ci diine ah bëriwul de moom kay buñ toogee dañuy anime di maye di waxtaane leneen ak waxtaane politique ak waxtaane yeneen ak waxtaane organisation bi ñuy bëgg a def nangam nangam rek waaye jékki-jékki xool ci dong yi kenn ku fu sa àlluwa toll c'est très te lool moo war a nekk diggante nit ak ak ak nitam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz rahmatullahi alayhi daan toog moom yàgg mu ne diw nga ne mu ñëw mun la jàngal ma sourate Nisaa bu fekkee mukkuloo ko nga am problème bu toll ni ñay waaw diw nga ne mën a jàngal ma sar sàngam waaw ni ma góor gu mujjee defoon cënduloo waaw góor ga mujjee cëndu la booy dem mbàkke seen këram ci sa càmmoñ ñëw ci daara ji ne ma jàngal mu suurtu yaasin te mokkalu ma ko waaye keroog tabaarkalla la sonn naa lool mu jox ma téere ba ne ma kon ko fii ma ko ci jàng ba far mokal ko yaa aba munsir mu ne ah, mu ne atadri ayu ayatin min kitaabillahi maaka azam mu ne ko waaw ah, allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum nee na yunti dóor ko ci dënn allahu akbar mu yëre yonent bi dóor dënn ba ne ko yaay ngand waaye ah mu ne ko yaa ngand li yahnika al ilmu abal munzir yow xam-xam du amee la la njukkeel allahu akbar da ko posé benn question mu tontu ko yonent bi xam ne waa ji at mel mu fëgg mu dóor ko ci dënn ba ne ko ngand nga waaw bravo waaw di courage abal munzir allahu akbar waaye nag saaba jële ci ne aha yow de yow de xet la waale nganu xamaal nañ ci sa question bi ne ayatul kursi mooy aay ji gën a ngande ci alxuraanul karim ayatul kursi moom it mokka leen ko kon alis ba nee na képp koo xam ne saa boo sëlmalee jàng ayatul kursi deexale képp koo xam ne foo sëlmalee jàng ayatul kursi dee moo la te dugg aljanna ngeen baal ma waxtaan yi dama ko defoon ci seedee daaw mu ne sama loxo ba ba ren moo tax ren duma ma ko def ren duma ko def waaw ngeen baal ma damay grève waaw comme grève moo xew ci penc mi dama bokk ci gréviste yi professeur Djibi ren moom duma ko def daaw dama ko defoon ay sede génn ci junniy CD képp laa ci génne waaw te kat mbokk mi génne CD bi ci euh, ci Senelec euh, Youssou yàlla na ko yàlla yokk wér bosam jeex na bu yàgg te lim ci génni tubaarkàlla kaar kaar nun nag nu génne CD mille mille CD yor ko fukki weer ak ñaar mu ne suñu loxo duñ génneeti dara ndax day lamb rek na ca kër ga ne xojung waaw ngeen baal ma nag ci tomb bu waaye dëgg la dama grève naa professeur Djibi grève naa du ma génne CD ren incha allah ala kulli haal abal munzir atadri ayu ayatin min kitaabillahi maaka azam qultu ma ne ko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nee mu dóor ma ci dënn li yahniki al ilmu abal munzir xam-xam ak leen ndokkeel félicitation abal munzir di courage yow ngan na nga dekk te xam nga loolu mbokk yi kon sunu mbind bi dafa ñu doon jàngal ci bunt bi mu euh, al imam Nawawi bind te moy buntu téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci Riyadu Saalihiin tabarakallahu mu indil ñu ko indil bu am solo limal ñu ci lenn ci ay ayaat walla ay saar yoo xam ne tabarkalla am na solo moom imam Nawawi nag mi ngi tudd Abu Zakariya Muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i euh, montagne la woon ci montagne l'islam bi ci jamonoom royukaay la woon ba tey ji royukaay la ci mboolem jullit yi ba tey ji loolu nag yéemewut ndax ña nekkoon ak moom ca an-Nawawi wala ca nawa xam nañu lii muy wax ak ni mu toll amoon na xam-xam lool kowe woon na ci xam-xam kowe ci ragal yàlla kowe ci dëddu àdduna kowe ci jëf-jëf yu baax tabarakallah sunu dundee ba suba balaa nuy tàmbali sunu bind bi dinañ leen yaatalal al imam nawawi moomu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi dimashqi ndax menn mbokk moo ko doon laaj tabarakallah jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak si ñu fi war yëkkate jotaay bi ci kanam tuuti ñu wéyal ak yéen yasalunaka insha allahu subhanahu wa taala ci numéro bi ñu leen daan jox jërë ngeen jëf bu leen ñu fàtte ci ñaan du ñu leen fàtte ci ñaan yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh